utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi alsolaa inna alsolaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar waladikru allahi akbar wallahu yaclamu maa tasnacuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di waxti laayaab ñeen fukk bi ak juróom mu ne utlu jàngal maa uuxiya li nga xam ne moom lañu waxyu ilayka ci yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam minal kitaab yi te nekk tukkee ci téere bi la boroom bi tabaaraka wa taala jox wa aqimi te deel taxawal julli inna salaata dëgg-dëgg julli tanhaa day daldi tere boroom anil fahshaa'i ci njombuteef yi wal munkari ak yu ñaaw yi waaye wala yi tuddug yàlla gi nga xam ne fàttaliku yàlla gi ngay fàttaliku ci biir julli te di ko ci tudd akbaru moo gën a màgg taxaw rek di def ay geste noonu la de wallahu te borom bi tabaraka wa taala ya'lamu ma tasna'una mooy ki xam li ngeen di jëf ci kaw suuf kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala fii day wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye xeet yu yépp lay waxal ne ko ma maa uhiya ilayka min al kitaab mooy jullit bi dafa war a nekk koo xam ne day utal boppam ay dog ci alquraan di settantal alquraanu boroom bi tabaaraka wa taala di ko tudd ti mooy di ko jàng waaye di ko fàttaleku di ko settantal di xam la nga xam ne moom la ci boroom bi tabaaraka wa taala di wax di ko jéem man di jéem a xam atte yi nga xam ne moo ci ne mu man koy doxee wa aqimi salaa waaye muy taxawal julli ni nga xam ne noonu lañ koy taxawale ci charte ya mooy charte yi nga xam ne moom la laaj waaye yi nga xamante ne nii man da ñàkk ak yi nga xamante ne noonu teewlu ga ak li nga xam ne loolu lépp nga def ko ngir sa boroom azza wa jall ni nga xamante ne moom nga amal moom ngay taxawal moom moo la may audience muñ ko mënee waxi noonu boroom bi tabaaraka wa laa nga war a déeyaaleeg moom mon nag waaqimi salaa te ngeen xam ne inna salaata julli tanha anil fahsha'i day day wëlli day tere boroom li nga xam ne mooy njóombuteef yi wal munkar ak yu ñaaw yi moo tax comme ni ko al imaamu ahmad ibn hanbal soloo na ko al imaamu ibnu hibbaana rahmatullahi al jami' ci sanad boo xam ne bu wér la ci shartu sayd kii la sahihayni mooy góor ña ca nekk te càllale imaamu ahmad bi ñoo nekk ñoom ngay fekk ci sahihu imaamu al buxaari ak sahihu al imaam muslim ibnu al hajjaaj rahmatullah rahmatullahi alayhima seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne dafa am benn waay bu ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko de fulaan benn waay de moom moom day julli day julli guddi waaye nag bu xëyee rek doom sàcc lay def de moom daal lool moo ñu ci jaaxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waaj ko wax ne ko julli ji dina ko tere loolu le muy def kon nag loolu la kon nag mu ne noonu loo de moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko julli ji muy def dina ko aaya yu ñaaw yoo yëlee am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii nekkul nag ci saxiix yi nekkul ci musnadu al imaamu ahmad mu ne rahmatullahi alayhi boo xamante ne nii ginnaaw gi après ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah waaja de moom kel ay ay fan après moom de léegi bàyyi na sàcc de mu ne lan laa leen waxoon du waxoon naa leen ko bul ñàkk yaakaar ci moom moom moom amul ku ngay ñàkk yaakaar kay moo xam mooy ki nga xam ne da ko du def kooku moom man ngaa moom moom moom benn yaakaar manul am ci moom waaye ki nga xam ne mooy julli moom moom bul ñàkk yaakaar ci moom moo tax même bu dee mu ngi def ay bàkkaar di julli respecté waxtu yi waaye dara du ko ci raw ba pare muy def ay bàkkaar lu mu gën a rëy rëy kooku moom kenn du am ñàkk yaakaar ci moom dañuy xam ne kii insha allahu taala julleen ji mooy na fexe di ci teewlu di ci teewlu boroomam taala ndax julli bi kat suñu yonent maa lay saab saab nee na nit ki dina julli du ci am lu dul xaaj ba du ci am lu dul boo ko xaajoon ñetti xaaj denn xaaj ba boo xaajee muy dem di wax banaan nit ki dina julli ba way du ci am illaa rubuha illaa thumunaha di dem booy nit ki nag loolu la mooy kon nit ki la muy am ci julli mooy teewlu boo gële te loolu moo ko ciy jariñ bu baax moo tax mu ne wala zikrullahi tudd gi ñuy tudd yàlla ci biir julli alquran yi ngay tudd ci biir julli di ko tudd muy kalaamu rabbil alamin kaddu borom bi akbaru moo gën a rëy foofu tekkiwul mukk li ko ñenn ñi di wax naan mooy kon bàyyi julli léegi di sikkar moo gën loolu kenn waxu ko amul benn borom xam-xam ci lislaam bi du ci ñu jiitu du ci mujj koo xam ne loolu la ko firee loolu loo amul moo tax yonent bi alayhi salaam alquran di ko wax day wax naan naan wa aqimi salaata li zikri doon ko wax Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam taxawalal julli ngir di ma fàttaleku ndax mooy fàttaleku gën a rëy mooy fàttaleku yàlla bi gën a rëy ci biir julli la nekk loolu la suñu boroom naan wala zikrullahi te tudd gi ngay tudd boroom bi ci biir booy julli mooy ci alquran yi ci tasbiix yi ngay def tahmid yi ngay def ay yooyu ngay def subhaanallahi subhaana rabbiyal azim yooyu noonu ngay def yooyu ngay wax di ci fàttaleku borom bi di ko ci teewlu akbaru moo gën a rek geste yi noonu di taxaw ak siggi loolu noonu bu ak bu ci àndul loola zikrullahi alquran bi ñuy jàng ñépp d'accord nañ ne mooy mooy moo gën a mag lépp te ci julli lañ koy mooy jàng alquran ci biti julli ci biir julli la gënee loolu la suñu borom di wax wallaahu te borom bi ya'lamu moo xam maa tasna'una li ngeen di jëf moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis boo xamante ne nii imaam Ahmad ak imaamu Daarimi ak ki nga xam ne mooy al imaam Ibnu Maaja al Qazwiini rahmatullahi alayhim soloo nañ ko mooy xadiisu ki nga xam ne mooy Seydina Thawbaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana leen istaqiimu walan tuhsu wa'lamu anna xayra a'maalikum as-salaat wala yuhaafidu ala al-wudu'i illa mu'min mu ne moom Seydina Sawbaan taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam danañu coow wooral leen ci yoon wii leen borom bi tegal ngeen ne ci walan tox suuta na ngeen leer ne mooy di ko dox lépp lu borom bi digle na ngeen fexe nu ngeen ko mane di nekk lu mu leen tere bu leen ci kenn gis walan tox su waaye gis na yu baax yi leen boroom bi digal ci ci diine ci lislaam gii leer na leen leer ne manu ngeen a peek lépp jëf lépp ni mu ko bëgge ni mu mate loolu manu ngeen ko waalamu te maa ngi leen di xamal te rasulullah mooy wax sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di xamal ne anna xayra a'malikum li gën ci seen jëf yi mooy jëf bi ci gën mooy as-salaatu mooy julli kon julli moo gën lépp lu nit di def ci kaw suuf jullee ko gën wala yet yu xaafidu te nag du daal di te du du daal di respecté di daal nekk koo xam ne day wottu alal wudu'i ci ànd ak njàpp illaa mu'min lu dul koo xam ne way ngëm yàlla la kon nag mbir maa ngi noonu la de kon suñu borom di continuer mu ne wala tujaadilu bu leen nekk nag di dàggee ahlal kitaab yi li nga xamante ni mooy waa ahlul kitaab li nga xam ne dañ joxoon ay téere muy ci yahuud yi ak ñi nga xam ne chrétiens yi ak ñi nga xam ne tamit ci jullit ñi ñoom dañoo jaar yoonu waa ahlul kitaab mooy ne borom bi da leen a jox téere di alquran loolu yee ñu ñu jaar ci gindeeku waaye ñu teg ko fi topp li nga xam ne moom la seen nee na ñooy seeni baaxi maam wala ay caaxaat yoo xam ne ñoo ko fi indi ba pare bëgg a wax seen maam ju baax ji fi woon moom ci lii la woon suñu borom ne wala tujaadilu ñu mel noonu la bu leen fi nekk di dàgganteeg ñoom ak discussion yu netti billati hiya ahsan lu dul ni nga xam ne mooy li gën a rafet mooy borom bi wax na woo wax na nan lay discussion mooy liñ naan dialogue islamo-chrétien ni muy demee loolu borom bi moo ko wax ay kantaa nekk fi di raggalante gannaaw kese waxtaan entre chrétiens yeeg jullit ñi ngir naan jàmm jàmm mook ñun entente nationale yooyu yëfi caaxaan la suñu borom wax na li muy demee yaa ahlal kitaabi taalaw yéen waa ahlal kitaab ñëw leen ah, eh, eh, ci lan kalimatin sawa'in baynana wa baynakum mooy ne benn baat boo xam mooy bu ñu jaamu dañuy jaamu yàlla dogu te ñu ko bokkaale lenn loolu la ñuy woote waaye ñëw bëgg jarul boo xam ne ngeen di waxtaan chrétien yi moom li ngeen waxtaan ba pare mu jàpp ne moom li mu nekk baax na parce que yéen a koy gëmloo ne waaw yéen tamit li ngeen nekk baax na de waaw Seydina Isa kay moom xanaa déggoo sax moom li alquran wax ci moom Sayyidatu Maryam loolu waxi caaxaan la alquran lan la wax ci moom daa masa wax ne doomu yàlla wal iyaadu billah dafa ma a wax ne sayyidatu Maryam yàlla la wala yu mel noonu wal iyaadu billah léegi nga ñëw ngir lan ngir jaay sa diine ngir lan jaay leer gi nga am te man baa nuuran bi dujaa fa sa yan dabu képp koo xamante ne nii dafa leer gi ko borom bi jox la dem ba ci marché bi fekk ko saam ay saam yi ci réeram nga ñëw ne ko sëñ bi damaa bëggoon sa saamu réer yi nga jox ma ko lan laa la koy weccoowee sama leer yi wallahi fa sa yan dabu waajooju dina xëy see fa euh, kenn manu ci dara kon nag loolu la nañu arrêté leen nañu arrêté nekk fi di jaay suñu ngor suñu diine ci loo xam ne bëgg rek ñu ne waaye dëkk bee de tubaab yi kontaan ci ñun di ñu yónnee ay bailleurs de fonds te waxoon naa loolu ñu tubaab yi bi la jox masula doxalum réew te buñ la joxee benn ronkat nañ ci yow fukk nañu am fulla